mu ne sayyidatu Aisha nee na di jële ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam as-siwaaku soccu matharatun lil fam day laabal gémmiñ mardaatun lir rabb day bijji di waral ngërëmu borom bi tabaaraka wa taala lii gis nañ ne kon imaamu Ahmad soloona ko imaamu Nasaa'i gis nañ ko kàddu yi ko indee imaamu Ibnu Xuzayma gis nañ ni mu ko indee waaye keneen di al imaamu Ibnu Hibbaan indi ko tamit ci yoonoo Eh, eh, moom itam solo na ko eh, ci yoon bi nga xam ne moom la ko ñuy jële sauf que sauf ka nag hmm, ñii nii ko soloo mooy ño ñii mën a tuddal ñoom imaam Ahmad imaam ah, imaam al-Hafiz Ibn Hajar def benn précision mu ne lii nii imaamul Buxaari wax te gis nañ ko mooy imaam Ahmad solo na wax nañ la sànq dañuy def taxrij imaam An-Nasaa'i ibn Xuzayma ibn Hibbaan ci yoon Abdurrahmaan ibn Abdillah ibn Abi euh, gis nañ ko sànq léegi mu jële ko ci euh, muy dem ba ci Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha mu ne rawaahu an Abdurrahmaan haadaa Yaziid ibn Zuray' wad-Daraawardi Yaziid gis nañ ko sànq mu ne wad bi di Muhammad ibn Abdul Aziz ad-Daraawardi mbokk imaamu Malik ñoo ne woon Medina wa Sulaymaan ibn Bilaal moom tamit ñoo ne woon fi nga xam ne Medina ñoom ñii ñëpp rahmatullah alayhim borom xam-xam jamonoy imaamu Malik ñoo doon dundandoo foofule madi al madina ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne ñoom ñii ñëpp soloo nañu wa ghayru waahid ak kurul kenn wa ñoom ñëpp ci yoon bi mu ñoom mooy ci Sayyidatu Aysa mu ne yeneen saa salaam nee na mu ne radiyallahu ta'ala anha mu ne waaye nag wa xaalafahum wute naa ñoom nag de ah waaye Hammad ibn Salama farawa an Abdurrahman ibn Abi Atiq an abihi an Abi Bakr as-Siddiq mu ne waaye nag wute naa ñoom ñii Hammad ibn Salama moom li mu ko soloobee da ko jële ci Abdurrahman muy même bi ibn Abi Atiq an abi bu jële ko ci baay bu waaye boobu an Abi Bakr mu jële ko ci Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu mu ne boobu akhrajahu Abu Ya'la lool al imam Abu Ya'la moo ko solo wa Siraj Ah, ak as-Siraj fii musnadayhima ñoom ñaar mm, ci seen ñaari musnad yi fa lañ ko solo an Abdul A'la ibn Hammad an Hammad ibn Salama ñu jële ko ci Abdul A'la ibn Hammad mu jële ko Hammad ibn Salama mu ne qaala Abu Ya'la fii riwaayati mu ne Abu Ya'la rahimahullah al imaam nee na moom bam ci riwaayam mu ne qaala Abdul A'la mu ne Abdul A'la nee na <laughs> hada xata innamaa huwa an Aisha mu ne noonu lii moom juumte la mooy hadiis bii ñoom boo déggee ñu ne la Seydina Abu Bakar moo ko jële ci Yonent bi alayhi salaam loolu njuumte la waaw innama huwa an Aïshata lii ci doom ji la Sayyidatu Aïsha moo ko jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala an ummina Aïshata bint as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardahuma léegi nag kon ginnaaw lii eh, nga gis kon eh, lii moo jëmoon ci wàllu taxrij bi ak ni nga xamante ne noonu la ñëwee léegi nag ginnaaw loolu ñu ñëw ci beneen façon jàngat mooy eh, hadith bi eh, premièrement ci wàllu kàddu yi loolu lépp ci taxriij bi sax la bokk bala ñuy dugg ci eh, lëkkaale bi mooy comme li al imaam as-Sindi rahmatullah alayhi ci haashiya bi mu def ci sunan an-Nasa'i rahmatullah alayhi mu ne qawluhu matharatun lil fam mu ne bi fathil miim wa kasriha lughatan Euh, loolu day day nettali waxu imaamu Nawawi après mu ne waaye loolu lépp sax jaatu ko jaru mu ne <laughs> mathara dañuy wax mathar alhamdulillah di wax mithara waaw mitharatun mooy miim bi man nga ko def ma man nga ko def mi as mu ne wal kasr mi ma mi bi nag mithara ashar moo gën a siiw wa huwa te loolu mooy kullu aala waaw mooy miim bi am day wane ne lii aala la bépp jëfandukaay yi boo xam ne yatataharu biha ci la ñuy nit ki di euh, laabloo ngir mën a euh, setal ay bëñam mu ne euh, shibha siwaak mu mel ni lu mel ni soccu mu ne yutataharu biha shubbaha siwaaku biha voilà ñu daal di koy lépp loo xam ne rek day setal rek loolu dañ koy melale soccu loolu lay wax biha li annahu ndax lan ah, yunadifu hmm, day day day day setal alfama gémmiñ wat tahaara te li nga xam ne mooy ak tahaara ak laab mooy am nadaafa mooy ak ak ak ak laablu mooy ak ak ak setal zakar mu ne lii zakarahu Nawawi imaam an-Nawawi moo tudd lii rahmatullah mu ne qultu léegi nag man a sin bii maay wax laa xaajata ila i'tibaar at-tashbiih lan la ñu soxlawuñ ñu naan di di di bàyyi xel naan ay ay dañuy euh, euh, dañuy dañuy melale si naan lépp luy setal day mel ni siwaak loolu soxlawuñu ko li am siwaaka ah <laughs> Ah, kasri siini ismun lil uudi alladhi ah, yudlaku bihi al asnaan wala shakka fi kawni alatan li tahaara li tahaaratil fam maanaam nazaafati mu ne la ñuy waxe lépp lépp loo xam ne day setal dañ koy melaleeg siwaak mu ne non loolu soxla wuñu ko waaw parce siwaak bi nga xam ne dañu koy maase si bi si nga wax si waaw kasri siini loolu mooy turu bant bi de bant bi day dañ koy wax siwaak waaw mooy bant bi ñuy utiliser bi nga xamante ne moom ngay jonje sa ba te loolu sikk nekkul ne ne loolu ab ab ab ab jëfandikukaay la aala la ah ab moyen la li taharatil fari ngir bant boobee ngir setal euh, gémmiñ bi maanaa maanaa ci maanaa nadaafati mooy sellal ko setal ko voilà <laughs> daa bëgg wax ne non avant affaire bi léegi tashbi bi jaru lii daal leer na masaratul lil fam loolu xam nañ lan la ak siwaaku mooy siwaak mooy dane bépp aala par imam Nawawi li muy wax pour nga wax jàpp bu baax dane eh, mooy ak siwaaku boobu masaratul lil fam mooy lépp loo xamante ne day jël place rek mën nañ ko eh, mën nañ ko ko eh, yem léegi mu mel ni loolu ñu mën koo melale comme bantu siwaak bi si mu ne loolu jaru ko waaye siwaak bii lii siwaak la waaye bu siwaak la loolu kese la amul leneen voilà wallahu taala alam mu ne wa mardatun mu ne loolu bi ma loolu it mardatun loolu bi fathil mimi wa sukun ra'i wal murad annahu alatun li allah taala mu ne lool benn moyen la jëfandikukaay loo xam ne ngir gërëm loo borom bi tabaraka wa taala benti baari ci buñ bàyyee xel anna isti'malahu mooy di utiliser di jëfandikoo bant boobee sababul ab sabab la ab échelle la luy waral la li zalika mooy ngërëmu yàlla wa qiila am nañu ne mathara wa marda bi fathil miimi kullu minhuma te loolu mooy li lool la i ne mooy kasra moo gën a siiw mais lii riwaayaat yi niñ ñëwee ci saxiix yi noonu lañ commencé mathara ak marda voilà mu nekk ay masdar lañu voilà muy ismu fa'il ay mutahhirun lil fam mooy euh, soccu day setal gémmiñ wa mardin li rabb wa murdin li rabb mooy day bijj di waral gërëmu euh, euh, Euh, mutahhirun lil fam wa murdi nga xamante ne mooy li rabb day waral borom bi gërëm la taala mu ne waxuma baaqiyaani ñoom dañoo def alal masdariya mooy ci ay masdar lañu ay substantif ay sabab ay sabab ay mu ne sababu li tahaara wa rida mu ne loolu ay sabab lañ rek ngir set ak li nga xam ne am setal sa gémmiñ waaye am gërëmu sa borom tabaraka wa taala Euh, mu ne waaye possible na mu nekk euh, marda bi maanaam maf'ul ay mardiyun li rabb voilà mooy euh, loo xam ne day gërëmloo borom bi voilà mais loolu c'est la même chose yooyu sorewuñu ah, mu ne kon nag loolu la waaw <laughs> waaw kon loolu kon nga gis lii nii bon waxoon nañ ko fi waxati ko fi hmm? que lii daa nekk loo xamante ne nii mooy Euh, lëkkalima bunt bi léegi après mooy sonn ci nit ki di ak targhib comme ni ko maamu Nasaay yëndi ah baabu targhib fi siwaak baabu buntu ak targhib bi mooy di soññe waaw di xemmem loo jaam yi fi siwaak yi fi ci soccu kon yonent way saasam xadiis bi comme si danaan yéen jaamu yàlla yi yéen ñi nga xam ne ngërëmu yàllaa leen tax a jóg man rasulullah sallallahu alayhi wasallam maa ngi leen di wax loo xam ne lu yomb la à la porte de tout le monde waaw mooy loo xam ne jafewul soccu waaw waxoon nañ ko ci jotaay bi ñu génn waaw gaa yoo xam ne moom dañ fiy bàyyi yi yonent bari saa saam bi wax ne di dañuy dañuy uti ngërëmu yàlla feneen ne dañuy tarbiya wu ju sëriñ diw waaw gaa yoo xam dañ leen tarbiya ba ñëw bañ ñibbisee dañ gën a bëgg ligue des champions loolu ban tarbiya la loolu c'est quoi ça loolu du yow kay <laughs> gars yi dañuy dem ne tarbiya mooy lan koo xam ne da lay may nga noot sa bakkan nga fexe boom ba tënk ko ci liy neex borom bi mooy teg la ci liy neex bu yonent bi alay saa saam ndax moom la la sëriñ bi di wan comme niñ ko waxoon bii wees mais gis gaa yoo xam ne ñoom bañ demee tarbiya wu ji ba ñëw ci lañ gën a autant nekk ñu rëy ba pare jàpp ne ñoom ñoo gën ñëpp ba pare caaxaan yëpp ñu nekk ci waaw lépp loo xamante ne nag njàngalem yonent bi alay saa saam ñu nekk ay anti sunna ba pare ñu ne tarbiya nañ leen ba bàyyi leen ñu dem boyal nañ leen yow kooku yow ba nga fay dem man nañ ne am picc nga boo xamante ne bu way nga woon bi ngay génn nag nga nekk gaynde si bi dem ñu def la nga génn nag war a lor nit ñi waaw waaw di di sa ci say ay ak say xeebaatee ci say bët say lépp wal iyaadu billah kon mel ni yeneen way saasaam dañuy sonn di ñu wax ne jaam yi yéen ñi nga xam ne woo ngërëmu borom bi moo leen war a tax a jóg kaay leen borom bi xamal na ma ma xamal leen loo xamante ne nii lu yomb la waaw loo xamante ne nii da ngeen ciy amee ngërëmu yàlla bi nga xamante ne nii ku ko amul mënoo dugg àjjana moo tax suñu borom ne radiyallahu anhu wa radu waaw ñu dugg àjjana radiyallahu anhu borom bi gërëm na liñ ne woon ci kaw suuf waaw gërëm na leen comme nekk ja seen jaam nekk jaamu borom bi waaw moom borom bi gërëm na ñoom seenu jaamu yàlla ak seenu nekk ubuda ak ubudiya nekk jaam ak jaamu yàlla gi lépp borom bi nangul na leen waradu am ñoom ñu gërëm li leen borom bi féetateel borom ak lim lim leen defal keroog ak li nga xam ne moom la leen jannaatu nañ ak ridaahu raba tabaaraka wa taala muy gërëmam gu màggee waradu an waaw loolu daalika liman xasiya rabba loolu ñi ragal seen borom ñoo ñoo koy am waaw kon ridaa boobu nga xamante moo tax waxoon naa la képp kuy sonn nitu yàlla buy sonn nit ku baax ku nekk. nekku fi dara dul am ridallah waaw waaw bés bañ xamee ne bañ bañ bañ amee ci lu leer waxuma ci ay gént de gént yu teguwut ci lu leer non bañ amee lu leer nañ que am nañ ridallah ca lañ commencé di feetu waaw moo tax bambanaan wa umri ilal jinaani <laughs> waaw man sama dund man a Cheikhu Ahmadul Xadim ilal jinaani radiyallahu anhu ba ca ajjana iidu ak feet la xam nga loolu loolu mooy kii bi moom la al imaam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala loolu ne ajjana jëlee ba ñu yàlla yi di insha allah goo gële bala nga faa dugg da ngay dugg fii ajjana ba pare te àjjana googu mooy àjjana suuf ci xol yi la ne mooy gëm yàlla gi ngay gëm am ci yaqin bu leer naññ gis nga la ka ko ka ko am ka ko yàlla xéewale la muy dund moo taxoon nitu yàlla ba ne gis nga waat naa ci yàlla ne gis nga buur jamo buur yii buuru jamono yi bis bu ñu xamoon ñun li ñuy dund ci àjjana li ñuy dund suñu xol yeeg ni mu neexe wallahi dañuy ut ay ngànnaay di xarek ñun ngir nangu ko ci ñun <laughs> waaye mos xamuñu ko moo tax duñ ko xëccoo waaw waaw nit moom lu la lu ko ëmb nekkul du ko xëccoo loo xam ne xamul sax son existence waaw xamuñu sax que ne existe na loolu duñ ci xëccoo waaye comme li leen daaru dunya ad-daniya këru àddina gu doyadi ji da da jege moom lañ gis tóor tóor yi zinata moom lañ gis waaw taar taar beeg fóol fóol tóor yi moom lañ gis. di ci xëccoo di ci rayante waaw mu jaral leen lu ne ñii di coup d'état ñii di éliminer ay nit ngir gën a saxal seen nguur parce que jàpp nañ ne ah sa waay nekkam ci réew mi danger la même nekkam ci àddina bi kese danger la ci man même bu newul ci réew mi dinaa fexe fa mu nekk ma yónni ñoo xam ne nañuy def assassiner ko lu tax parce que ñoo ñooñu jàpp nañ ne fii mooy mbir mi waaw kon riba googu nit ki bu la ko bi defalee boo ko alee yow gaa yi ñu xamul dañuy jàpp ne ah sawaay de xanaa kon ci pale wala réwul dëkk boo xamante ni day am ñu koy liggéeyal du def dara am santé bonne santé léppam lu mu nekk lu mu yor benn genre bâton magique lu mu ne tël affaire yi ñëw ah xanaa lu mu ne xaas affaire yi ñëw yooyu xaw mais ñoom xamuñu parce que xoolal si ah, Cheikh Ahmadul Khadim radiyallahu anhu mi man sama sama dund ilal jinaani ba ja ajjana iidu ak feet la mais ci bitin ñi ñun lan lañ gis lan la doon dund bi muy génn àddina dafa génn àddina suulam mais en résidence surveillée <laughs> mooy tubaab yee na ko njaareem jii doo fi génn xam nga la tubaab yi muy le color ñoo ko ne njaareem jii nii doo fi génn utal ko ay délimitation ba pare di ko surveiller xam nga tubaab yooyu du ñu yem rek yemal fii dañuy wut ay espion yu la jege wala ñoo xamante ne en tout cas lépp looy dugg looy génn ko dugg ak looy yëngoo ko même sa sa sa yi ngay tii sax dañ koy filtrer c'est ça waaw loolu lépp dañ koy filtrer pourtant ci loolu la doon dund ak tamit ci lan ginnaaw ba ñu ko exilé fu nekk yóbbu ko Gabon ñu naan déet ñu jëlee ko fa yóbbu ko Mauritanie <laughs> waaw. ainsi de suite yooyu yëpp pourtant mu ne man sama dund ba ca àjjana mooy koo xamante ne tout le temps dañ naan mais euh, euh, tout le temps gars yi àddina yi ñu jàpp nañ ne ñu ngi koy sobal <laughs> raamu masiri ila Jurbel <laughs> mu ne gars yi de tubaab yi de ñu ngiy sàpp <laughs> man Bamba sama dox dem nañ ma yóbbu Jurbel waaw waaye law aayanu sirra ma fi sayri maaraamu mu ne céy muy xamoon boon bu nekk ca biir sama dox ak keroog di dem bañ ma jàppee ne jàpp ne ñoom fii mu ne ñoo may forcer ci lu leen neex ndekete yoo xamuñ da ñu doxaluñ lu dul ngërëmu yàlla li yàlla bind ci man Bàmba te ma gërëm ko radiyallahu anhu te xam ne man ma xam ne du jaas lool la yàlla dogal ci man may dox di di di wëy ci dogalu yàlla loolu laa gis ak sirru bi di nekk lépp ñoom tubaab bu ñu ko xamoon konoon te kon du ñu fëkk mukk may dem njaarim non dañ naan non sax ah non non non waaw mais xamuñ ci moom laa wax moom lay Imaamul Qayyim di wax gars yi bu ñu ko xamoon euh, borom xam-xam bële ko wax <laughs> dañuy xeex ak ñoom dañuy xeex ak ñoom ngir nangu ko mais xamuñu ko moo tax dañuy jël jàpp ne buñ la yóbboo fee fa ngay yàqoo ndekete yoo boroom bi moo defoon ne yow. Eh, pour mu yëkkati la gis naa yëkkati ci andi la ci boppam foog nga jaar ci lii ndax naftoo di kerkeraanu law li yaay ku weddi lii laaj ko xayru wan li yaay alayhi salaatu wassalaam <laughs> kon mooy e, e, riba googu gaa yi ngay sonn lu nekk ngir am ko yeneen saa salaam ne la eh, mel ni dañu naan ku nekk ci ñun eh gis nga bant sot sot sot mataratun lil fam boobu moom gaa yi ko xam waaw ku sa bëñ commencé yàqu wala commencé di mboq di jaune di xonq di nàngam nga commencé di yëg ay mbir di ci tegu boo jëlee soccu léegi di ko jonju léegi salte ga deñ loolu lu ñépp xam la moo tax baax na ba booy booy booy salte sax bu say kii ñu ne la demal soccu ci waaw day setal gémmiñ waaye bu wan ñu loo xamante ni nii nag loolu wax yu kesee ko mën a maye mooy boroom bee ko mën a xamale waaw est-ce que siwaat xattaa que ne ñun siwaat brosse à dents pâte dentifrice ak yi nga xamante ne saabu bu ma jëlee ak njàmpe bomb loolu yàllaa ñu ko xamal waaye mooy da koo def loo xam ne expérience kese la il suffit nga def ngir xam ko mais est soccu relation bi am ci soccu ngërëmu yàlla loolu moom ab yonent kese ñu ko war a wax moo ñu ko mën a wax waaw sinon leneen am na fi moo taxoon bi ñuy wax ne est-ce que pâte dentifrice nañ ne waaw ci première masala hadith bi ñu gis lawlaa ashqa ala ummati bu Seydina Abu Hurayra waaw mais pâte dentifrice mën na taxaw place su soccu ci côté mooy côté setal gi mën na def loolu waaye est-ce nañ ne moom day joxe ngërëmu borom bi ñu ne la ah, ah, mooy brossada pâte dentifrice bi bien sûr doo jël pâte dentifrice bi rek fex teg ne non loo setal setaloo dara di nga am haleine bu neex noonu mais pour quelques minutes voilà mais kantaane day joxe moom moom moom boros aadaaw pâte dentifrice ngërëmu borom bi ah loolu moom mënuñu koo wax parce que yonent bay saa saam lii mu ñu wax ci socc la ko wax wax ko ci leneen même bu dee ne partie bu njëkk bi lu mel ni pâte dentifrice man na ko def waaye setal gi nii sottu di setale day gën a jégg dayo waaw yeneen bay saa saa doon soccu bu baax daan badde badde baa soccoo soccoo soccu ba yaakaar ne am na riwaay naan que sama fiim mi mooy sama sama sama sama sama sama euh, kii nu mu tudd euh, euh, lañ koy waxe mooy cosaanu bëñ yi sax dina teggeeku ba ma yaakaar ne sama cosaanu bëñ yi sax day teggeeku waaw ci la doon waxee naan man deñu ma dañu yonent lay alay saa saa euh, Seyna Jibril dañul di ma digal li nga xamante ne nii mooy soccu ba ni nga xamante ne ci laay jàpp ne sama dina ko farataal ci man ak dina ko farataal ci xeet bi allahu akbar kon loolu daa am solo am ah. voilà ngir wone kon euh, gis nga lii ñuy xeet nii ci la affaire bi ne de waaw lii ñuy xeeb ci la affaire bi ne kon al al al loolu muy lëkkaale bu rëy ak bunt bi baabu fadli siwaak gëneelu siwaak bii moom mooy mooy dañ dëpp gi moom xadiis bii moom moo na imaam ci la tëj ci wàllu siwaak xadiis bii waaw ci la ko tëje waaw lii daal moo ëmb leen ak siwaaku socc mutaharatun day laabal lil fami gémmiñ mardatun di gërëmloo lil rabbi borom bi allahu akbar di bij ji gërëmu borom bi jeex na aywa kon nag jëfee tax ah yal nañu borom bi may ñu man koo jëf yal nañu borom bi may ñu man cee taxaw ni ko yonent bay saa saa doon defe ak ni ko saxaabaan yi comme ñoom Zayd ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhum doon taxawe ba taalibe yi jële ko ci ñoom nga xam daa nekkoon loo xam ne dañ leen doon gis ñu ko yor bokk ci seen effet yi yiñ de de toilette yiñ doon yor waaw waaw ni gars yi di deme di yóbbu nangam ak nangam loo il ñu yor eh, bu doon tey dañ naan comme ñii nga xam ne man da ñàkk ci ñoom ay lunette ak nangam xaw nañ koo jegeel lu raw loolu ndax dañ doon jël ak bindukaay ngir ci bind ki waaw moo tax dañ ko doon def te loolu du moom kese ko doon def de saxaaba yu bari dañ doon def noonu jël seen socc yi def ko ci seen nopp yi fi nga xam ne fi la bindkat bi di def li muy binde ngir lan saa bu jógee war a socc war rek daal di socc allahu akbar waaw yooyu nag ku la ci gën a jàpp waxoon naa la yii nii fi lañuy xame kan moo nekk ci yoonu yàlla ko ci newul kan mooy xëñtu hadyu rasulillah sallallahu alayhi wasallam ak ki ko sori mooy yii mu digle ba pare digle ci mooy mbir mu sew dañ ciy jànge këne ndeke affaire bu simple mais borom bi ndeke mën na cee def ay euh, waamee àddina ak àllaaxira ay yooyu fadlullahi azim ngëneelu yàlla mag mooy lu ndaw bantub socc mu def ci ngërëmu àddina alaaxira mardaatun li rabb ba pare nga am alem bu neex neex a neex a nekkal neex a dendeel neex a waxtaanal say bëj set ku mu set wecc am alem bu nice bu neex ba pare nga amaale ci ngërëmu yàlla te loolu moo ëpp doole lépp moo gën ëpp doole set gi kese waaw te boroom bi tamit mooy loolu day wane l'islam comme ni ko waxoon day woote ci nafafa ak lam ak set ak civilisé waaw waaw bañ nekk ay fënëx man kese waaw tilim le ko nàngam comme liñ fi waxoon non ay gémmiñu forox ak i nàngam non non non loolu c'est pas musulman ça nitewul kese wal iyaadu billah kon nag ci kaw noonu ni yëm nii kon ci kaw nii ci lañu jeexale ci wàllu socc yi yeneen tubaay saa saa waxoon na fële qad aksartu alaykum <laughs> ah aksartu alaykum fi siwaak ah ah kon al imaam loolu kon ñu jëlaat loolu aksartu alaykum fi siwaak kon nag masala yi jëm ci wàllu siwaak doy na insha allahu taala bii di ñëw nag ñu dugg nag ci wàllu li mu tuddee côté yeneen fitra yi nag voilà ok waaw yeneen fitra yi ak fitra siwaak waxoon nañ la ci la. moom nag da koo ber ndax amuk dooleem ak amuk solo moo tax imaam Ibnu Xuzayma rahmatullahi alayhi ci sànq fi buntu boobu mu ko def dane damaa tàmbalee soccu nag parce que yonent bale saa saam Sayyidatu Aisha Shuwayh ibn Hani nee na bu ma soon dugg ci këram moom la doon njëkk a def moo tax ma tàmbalee ko wan al imaam Ibnu Xuzayma taa imaamul a'imma rahmatullahi ala al jami' kon nag ci kaw na nañu daal di yem naanu ba jotaay bii di ñëw ñu daal di gis xadiisu fitra yi taw bi mu ciy njëkk indi mooy ki mu ubbee woon xadiisu soccu muy Seydina Mawlana Abu Hurayrata radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi wa ja'ala al-jinaan al-'ulaa ma'waahu wa maskanahu wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala